alxujjatul alam muhyiddin annawawi rahimahullahu ta'ala fi kitaabihi riyaadu saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baabi saani wal xamsiin. wa an abii hurayrata radiyallaahu ta'aalaa anhu anin nabiyyi sallallaahu alayhi wa sallam annahu qaala qaala allaahu azza wa jalla ana inda danni abdii bii. wa ana maahu xaytu yadkuruni wallahi lallahu afraxu bitawbati cabdihi min axadikum yajidu dallatahu bilfalah wa man taqarraba ilayya shibran taqarrabtu ilayhi diraacan wa man taqarraba ilayya diraacan taqarrabtu ilayhi baacan wa idaa aqbala ilayya yamshi aqbaltu ilayhi uharwil muttafaqun alayhi wa haadaa lafdu ihdaa riwaayaati muslimin rahimahullahu ta'aalaa wa taqaddama sharhuhu fil baabi qablahu wa ruwiya fi sahiihayn wa ruwiya fi sahiihayn wa ana ma'ahu hiina yadkuruni binnuun wa fi haadihi riwaaya xayf bisa wa kilaahumaa saxiix qaala al-imaamul xaafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'aala mu ñuy indil xadiis bi njëkk ci jotaay bi eh, ñu nekk ci garab gi ñu nekk bunt bi muy bunt bi ñu tàmbali woon ci jotaay bii ñu génn ñu gisoon ci nga xamante ne ni mooy euh, euh, ni mu ko ubbee woon xadi ay ay yim ci indi woon ñaari laay yim jëloon suuratu Gaafir doon wax ci wàllu euh, li nga xamante ne nii mooy mu'minu ali firawn mu'minu mu'minu ali firawn aji ngëm yàllaay waa kër firawna na mu bàyyee woon boppam boroomam tabaraka wa kon nag mu ngi noonale ñu waroon a tàmbali tey ci beneen wàll wi nga xam ne ci xadiis bi muy wàllu eh, wàllu ci garab gi di baabu fadl raja walla chapitre wala buntu ngëneelu yaakaar borom bi tabaraka wa taala eh, muy xadiisu seydina wa mawlana abu hurayra comme ni nga xam ne noonu lañu ko waxe annoncé woon ko ci jataay bii ñu génn walillahil hamdu wal muy kon ñu tàmbalee ko hadith numéro quatre cent quarante ni ñu ko waxe woon mu ne wa an abi hurayrata mu ngi mu ci saydina abu hurayra radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah waaw annahu ani nabi yi bokk ani nabi yi muy jële ci yonent bi alayhi salatu wassalaam annahu qaala mu ne nee na qaala allahu azza wa jalla yonent bi alayhi salatu wassalaam ne qaala wax na allahu boroom bi nga xamante ni nii azza ah mooy ki nga xam ne tedd na màgg na wa jallata tedd na wa jallata màgg na lan la wax mooy xadiisul qudsi ah moom nekk na loo xamante ne nii romboon am na yuñ ci gis lu bari walillahi alhamdu wal minna mu ne dana wax ne ana man de seen borom inda maa nga fa zanni abdi bi fa sama njortal bor jaam tollu fa man rek ah foofu laa tollu ci moom wa ana taman de maahu maa ngi ànd ak moom haythu yadhkuruni fu mu ma mën a tudde ma mën a sikkare di ma tudd di ma fàttale ko maa nga ak moom al imaamu Nawawi rahimahullah mu ne wa ci suuf soloo nañu fi sahihayni lii nii soloo nañ ko ci sahihayni wa ana maahu hiina yadhkuruni am na riwaaya yoo xam ne ci sahih imaamul Bukhari ba léegi imaamu Muslim rahmatullah alayhima dane foofu borom bi lii la wax wa ana taman maahu maa ngi ànd ak sama jaam ba xiina yazkuruni binnuun mooy xiina jamono jumuma mooy xiina waxtu wumuma yazkuruni tuddee binnuuni ci noon xiina mu ne wa fii hadihi riwayati kanta bii nga xam ne riwayé bii nii ñu soloo xadiis bi fii feneen xaysu lañ am xaysu waaw wa ana ma'ahu haythu au lieu de hiina comme ni mu ñëwee mooy fu mu ma haythu fu mu ma mooy waxtu wu mu ma waxtu wu mu ma yadhkuruni tudde haythu mooy fu mu ma yadhkuruni fu mu ma tudde mu wa kilahuma ñaar yëpp hiina ak haythu yëpp sahihum yu wér yu sax lañu kon borom kon mu buñ jëlaatee mu ne ana inda dhanni bi man daal maa ngi fa sama njortal jaam tollu ci man wa ana ma'ahu haythu yadhkuruni man maa ngi ànd moom fu mu mën a tudd rek mu ne wallahi te wallah waaw wat nañ ci yàlla ne lallahu afrahu yeneen tubaab yi saa di wax mu ne wallahi maa ngi waat ci yàlla lallaahu gis nga allah yàlla afrahu moo gën a kontaan bi tawbati abdihi ci jaamu ci tuubu jaamam bi min ahadikum ci kenn ci yéen nit ñi yajidu dallatahu bil fala koo xam ne ah, dafa ñàkkoon war waayam waaw dafa doon tukki mbaam mam yoroon walla gëléem dam yoroon wala fas yoroon mu ñëw ba fenn te moom dong lépp di àll bu bu ne fur waaw te xaajagul a àgg fa mu jëm te fa mu jóge woon sori na fa ba mu ñëwee toog rek jekki di noppalaku gisatul war waay wa mu ne mes nemeen teñ réer ko léegi nag ba mu jàpp ne moom faatu moom jeexal na yeneen tubaab yi saa wax na ko ci beneen xadiis <laughs> waaw te gisoon nañ ko borom bi moo gën kontaan ki nga xamante ne nii dafa fekk dafa dafa dafa eh, ci tuubug jaam bi ci ki nga xamante ne nii moom eh, eh, waruwaayam dafa riir da doon tukki tukki bu sori comme liñ wax léegi waruwaay buy riir <laughs> hmm? mu mu mu kontaan ba ne borom bi ah yow kat man maay sa borom. yow nag yow yaay sama yow yaay sama jaam Allahu akbar waaw <laughs> ah, mooy hadis quinze bi fa lañ ko gisa woon yaa vay boo fàttale ko ci baabu tawba allah muy hadis ay naa anas <laughs> waaw loolu gisoon nañu ko waaw nga xam ne lekkam ak ñamam ak la muy naan ak yépp ba mu désespéré mu tëdd di xaar diyee jëkk rek gis daal di war waay wi tiim ko kay mu téye ko na muy kontaane kontaan ba ne allahumma anta abdi wa ana rabbuk mu ne axta min shiddatil farah waa jii de dafa dafa juum <laughs> waaw min shiddatil farah ndax li ko war waral mooy taru mbégte gi mu am bi mu gisee war waaye mii nga xamante ne xam na ne kon borom bi sufe na ko borom bi nag mu ne wallahi maa ngi wàcc yàlla lallahu gis nga borom bi afrahu bi tawbati abadihi borom bi moo gën a bëgg moo gën a kontaan ah bi tawbati abdihi ci tuubug jaamam bi min ahadikum ci kenn ci yéen yajidu daa mu mu daj trouvé dallatahu war waayam wa nga xam ne moo réeroon bil falaa ci àll bi ci désert bi waaw waman taqarraba borom bi di wax waman taqarraba te képp koo xamante ne ni jege-jege ñu lu nu ma ilayya ci man shibran lu toll shibr waxoon nañ la mooy boo tàllalee sa loxo Ah, sa baaraamu loxo yi nga tàllal ko ñaari cat yi catu benn baaraam bu ndaw bi bi bi boo ko tàllalee rek waaw mel ni booy natt léeg-léeg teg di natt tàllal ko lépp ah, ñaari cat yi bu bële ak bii ñaar yooyu mu ne ku ku ku ma fexe jegañu lu toll noonu taqarrabtu ilayhi ziraa dinaa fexe jege ñëw ci yow man seen boroom boroomam moom lu toll ni xasab mooy booy jàpp fi nga xam ne moom ngay raxas sa catu baaraamu loxo yi ba ca ba ca ba ca conc ya mu ne waman taqarraba ilayya képp koo xam ne fexe na jegeñ jegeñ lu ma man borom bi tabaraka wa taala ziraa lu toll ni xasab taqarrabtu ilayhi baa dinaa fexe jegeñ ñëw ci moom gaaw ñëw ci moom baa lu tol ni boo jëlee sa ñaari loxo yi tàllal leen lépp waaw mel ni koy fudd yaa fay waaw ñaari cat loxo yooyu nga tàllal lépp booy fudd loolu jaar dugge ci sa baaraamam dejoor ba jaar ci sa doole yi jaar ci dënn bi ba dem ca beneen ba ca catu yi fële lu tol noonu de dinaa gaaw ñëw ci moom wa ida aqbala ilayya yamshi bu jubloo ci man nag moom jaam di yamshi di dox aqbaltu ilayhi uharwil dinaa dëgmal ci moom gaaw jëw ci moom uharwil moom borom bi tabaraka wa mu ne uharwilu mooy di di di di gaaw di daw ñëw ci moom voilà mu ne muttafaqun alayhi hadis bii de hmm? Hmm? Ah, al imaam ah, an Buxaari ak imaam Muslim rahmatullah alayhima solo nañ ko mu ne wa hada mu ne lii nag hadis bii version bii mu fi indi man al imaam an-Nawawi rahimahullah lafdu ihda riwayati Muslim lii alhamdulilah mooy kaddoog yeneen riwaaye yi nga xam ne mooy imaamu muslim yi rahimahullah mu ne wa taqaddama jiitu woon nañu sharaa woon xadiis bi ah, fil baabi qablahu ci li nga xam ne mooy bunt bii nga xamante ne nii moom moo ko jiitu woon bunt bi ko jiitu woon mooy xadiis bi muy wax moo doon xadiis quatre ci bunt ba fadlul rajaa non baabul rajaa bunt bi nga xamante ne mooy wax ci ngëneelu Euh, euh, yaakaar te moom la ñu génn ci jotaay bii ñu génn xadis boobu yaa fay xanaa rek ñu fàttaloo ko mu doon kon xadis 413 nekkoon xadis bi nga xamante ne ni Seydina Abu Dhar moo ko solo woon moo doon euh, suñu ñaareelu xadis ci baabu raja bim woon waan Abi Dhar radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu allah man jaa bilxasanati falahu ashru amsaliha sayna Abu Dar mu ne yenent bi alayi saatu salaam nee na mu ne borom bi tabaraka wa taala de day wax ne képp koo indi koo xam ne indi nga lu baax di nga am fukk yu mel ni lu baax loolu le aw u azyad wal aw aw aw azi aw azid wala ma yokk ko wa man jaa bi sayyi'ati ah ah ku ku fi indi loo xam ne lu ñaaw nag fa jazaa'u sayyi'atin mithluha sayyi'atun mithluha aw aghfir voilà képp nag koo xam ne lu ñaaw la fi indi lu baaxul moom ak payam benn kese la lu mel ni lam def wala boog ma jéggal ko wa man taqarraba minni shibra waaw kay fii lay wax te képp koo xam ne moo daa jege jegalu ci man shibran lu toll ni ab ab ab ab ab li ñu wax sànq am pa taqarrabtu mooy nga tàllal sa baaraamu loxo yi ah taqarrabtu minhu ziraa dinaa jegeñ jegeñ lu ci moom lu toll ni xasab wa man taqarraba minni ziraa képp ku jegeñ jegeñ lu man ci sama ci ban borom bi tabaaraka wa taala tolloo xasab taqarrabtu minhu baa dinaa gaaw ñëw ci moom lu toll ni comme boo doon fudd noonu liñ ko waxe woon wa man ataani yamshi ku ma dikkal di dox ataytuhu harwal dinaa ko dikkal di gaaw wa man laqiyani bi qurabil ardi xati'a ku dajeeg man ak li nga xam ne moom la li nga xam ne suuf si mën a jël ci bàkkaar mu fees dell ak bàkkaar laa yushriku bi shay'an laa yushrik bi shay'an te bàkkaale wu ma dara laqiitu hoo dinaa dajeeg jàmboo bële bi misliha lu toll ni lam def ci bàkkaar ci suuf si bam fees dell maa fere ci njéggal lii nag hmm, eh, loolu gisoon nañ ko lim naam nag saraawoon nañ ko mooy bi mu ne wa maanaal xadiis yi ca suuf dane woon wa maanaal xadiis maanaawu xadis bi mooy man taqarraba ilayya bi taa'ati taqarrabtu ilayhi bi rahmati wa in zaada zid képp koo xam ne jegeñ jegeñ la man imaam an-Nawawi wa doon wax rahimahullah ci man ci topp ma man borom bi tabaaraka wa taala dinaa ñëw jëm ci yow ak sama yërmande laa lay dëgg laa lay dëgmale waaw sotti la ay waamee xéewal ak yool ya nga xam ne moom laa diggee ki nga xam ne moo may topp wa in zaada saa bu yokkee rek ma yokk te borom bi li muy yokk moo ëpp li nga def voilà wa in ataani lim lay fay mu ëpp li nga def wa in ataani te bu ma dikkalee yamshi di dox wa asra mu gaaw fii taati ci gaaw di ma topp di gaaw joxe sama ndigal yi kooku de ataytuhu har wala mooy dinaa ko dikkal di daw mooy di ni mu dina gaawe laa koy dot dottee ay leer di ko dotte ay tiyaabaak li nga xam ne mooy ay ay ay ay ay ay leer yu ma koy sotti ay sababtu alayhi rahma imaamu Nawawi rahimahullah mu ne loolu li muy tekk mooy ma may sotti ci kawam ar-rahmata li nga xam ne mooy sama yërmande wa sabaqtuhu ma jiitu ko bihaa ci loolee walam oh uh-, oh wijhu te duma ko eh, aajool ilal dox lu bari tuuti ngay def borom di jox la loo xamante ni nii xaarul yow ay at na waroon a dund ngir am ko nga def ko benn seconde ci jaamu yàlla mu fay la lu toll noonu le kon nag mu ngi noonu le wala lu ko ëpp. mu woon noonu le mu ne kon nag tadula aajaloo ci dox bu gudd ak sa coono yu baree baree baree bare fil wusuuli ilal maqsuud ngir nga jege nga agsi fa nga xam ne moom ngay ut mooy ngërëmam yow daal boo nee ci yoon wi sa sa sa sa sa sa yéene sell na loolu mooy mbir mi nga ko def nga premier pas borom bi nag mooy commencer booba la tàmbali di la dotti di la sotti li nga xam ne waame yërmandeema ki xéewalam yoo xamante ne nii waa ah, ci ngëneelam de la la ko defale waaye bu maandu woon manoon na laa bàyyi nga sonn lool ngir man cee jot mu ne wa qurabil ardi léegi ba ni mu jeex lii la doon wax waaw ne romboon na ci bunt bi ma bi ñu génn ke ne leeraloon nañu ko foofee waaw waaw moom la naan wa taqaddama sharhuhu fil baabi qabla te xadis bu mel nii xam nga gisoon nañ ko sax bu yàgg ki eh, eh, al mujaahada waaw baabul boo fàttale ko xadis quatre-vingt-seize bu Seydina Anas bi radiyallahu anhu bi nga xamante ne moom la doon wax moo doon ñaareelu xadis ci buntu boobule hmm? mu ne an Anas radiyallahu anhu an ilnabi sallallahu alayhi wa sallam fiima yarwiihi an rabbihi azza wa jalla annahu qaala idaa taqarraba al-abdu ilayya shibran taqarrabtu ilayhi ziraa'an wa idaa taqarraba ilayya ziraa'an taqarrabtu minhu baa'an wa idaa ataanii yamshii ataytuhu harwalan mu ne rawaahu al-Buxaari rahimahullah mu ne an Anas xadiis mel ni dañ lay wax wan la ne fay romboon na fi loolu lépp nag bu ñu ko waxee mooy dañ ci dul yàgg <laughs> voilà loolu lañ ne bëgg a wax <laughs> moo moo Imaam An-Nawawi ne lii romboon na ñu salaal woon ko man man maa ci yokku lii mais sax da dul lool kese ñun ci boppam xadis quatre-vingt-seize xam nga xadis bi mu wax sànq loolu quatre cent treize bi ñu ci génnee yàggul ma ne xadis quatre vingt indi woon na ko foofu lu mel nii te gis nga xadis bi ñu nekk ci fadlu rajaa yi quatre cent quarante ku ko solo Seydina Abu Hurayra xadis bi ñu jóge sànq 413 ko solo sayna Abu Zar hadith 96 di wax lu mel nii ku ko solo sayna Anas radiyallahu anhu mu ne borom bi yonent bi saa mu wax na jële ci li nga xam ne moom lay jële ci boromam li nga xamante ne nii màgg na te tedd na ida taqarraba al abdu ilayya shibra bu dee sama jaam bi daf ma jege jege lu toll ni bu ubbi loxoom yi taqarrabtu ilayhi ziraa dinaa jege dinaa gaaw ñëw ci moom jege ci moom li nga xamante ne mooy euh, euh, ziraa mooy lu toll ni euh, xasab wa ida taqarraba ilayya ziraa bu jege jege loo ci man li nga xamante ne mooy lu toll ne xasab taqarrabtu ma jege minhu ci moom ba'an lu toll ni boo doon fudd yëg tàllal sa loxo yi comme niñ ko waxal wa ida ataani yamshi ma dikkalee yamshi di dox ataytuhu har wala dinaa ko dikkal di daw kon mbir maa ngi noonu mooy loolu gisoon nañu ko kon ah foofu fële sax njëkkoon nañ ko fa gis laata xadiisu bi nga xam ne mooy Seydina Abu Zar bi nga xam ne moom lañ tudd sànq ah te kon affaire baa ngi noonu la loolu léegi lu ama am solo la kon mooy lii nii yëpp gisoon nañu ko waaw kon xadiis bi mooy daanaka lépp loo xam ne moom lañ ci war wax waxoon nañ ko foofu te waxoon nañ la lii du distance du li nga xamante ne nii dafa am. Euh, luñ naan bon borom bi day jóge fële di daw seeg déedéet du loolu du distance mooy gaaw gi nga xamante ne nii moom la boroom bi tabaraka wa taala yow jaam bi nga xamante ne nii yow yaa topp sa boroom yow yaa nekk ci sa ndigalu borom ni nga xamante ne noonee la borom bi tabaraka wa taala di gaaw dëgmal ci yow li nga xam ne mooy ak payam gu doon voilà yow lu ndaw ngay def waaw waaw <laughs> waaw lu ndaw ngay def ci jëm ci jaamu yàlla mu jox la fulandil la lu ëpp lool fële adaafa mudaafa comme ni nga ko waxewee voilà waaw wallahu yudaa'ifu te mooy fulandil li man yashaa'u ko soob kon nag mu ngi noonu le li ngay def jëf ju ndaw ngay def borom bi dotti la sotti la waamey ngënee la ma ki yërmandeem allahu akbar allahu akbar yow benn salaatu ala nabi ngay def par exemple yonent saar sa am ne borom bi képp ku julli ci moom benn yoon borom bi julli ci aw fukk yoon waaw luy mel noonu la <laughs> waaw mu ngi noonu le mooy lu ndaw ngay def borom bi daal di lay defal loo xamante ne nii de toute façon nit ñi mënuñu koo xam waaw jaam yi mënuñu koo xam waaw dangay ngay woor ngir yàlla boroom bi fay loo xamante ne nii baax na ba nee na maa ko moom maa koy fayal sama bopp waaw allahu akbar nekkuma fi sax di ko eh, ma hatta almalaayika du ñu xam mbir mën a mu toll waaw ñoom duñu xam nan la toll tellement borom bi tabaaraka wa taala ay waamee xéewalam yi nga xamante ne moom lay dott ci ci jaam noonu la waaw man jaa bil hasanati falahu ashru amsaaliha ku fi indi benn bu baax da ngay am eh, eh, fukk yoo xamante ne yu mel noonu mais loolu mooy li gën waaw moo taxoon mu waxoon ni mbir mi ni mu mel mooy ka masali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habba waaw allahu akbar mooy mbir mi daal daa mel ni gis nga euh, baykat bi moom xam ne yii moom mi nekk ci ci ci Kajoor wala fi nga xam ne mooy Siin Saalum wala fële ca Bawol di bay wala fële ca Casamance wala ki nga xam ne mooy daw dawal ci ferlo bi wala ci euh, mbokk Podor ak ñi nga xamante ni mooy ñooñee di bay ceeb xam nañ lii nga xam ne moom la borom bi wax day mel ni misaalu xabba waaw benn pepp boo xamante ne nii yow moom nga ji woon jiikatu gerte bi. baykatu gerte bi moom lam doon bay gerte gi ba muy jiwom bi ci saak la ko defoon ab saak la jël def ci jiwu bi dem wasaare ko ak fasam yeeg machine am yeeg wala ñi yar tracteur ak wala nañ koy defe kii de semence yi def ko ci mooy saak ba mënoon na koo teg ci boppam semence am waaye gis nga bu ñoree ak dugub ji la muy ji daanaka lu tuuti lay doon cib saak mais bés bu ñoree ba gub yow gub bi rek bu ñoree gubu dugub bi li ciy nekk ci ay pepp képp xam nga ne moos topp na foofu li nga xamante ne mooy benn bi nga defoon borom bi nag ne loolu misaalam loolu la te nag loolu dañu ko misaale dong waaye jotewul sax li borom bi di def allah allahu akbar kon nag mu ngi noonu le <laughs> waaw kon daal borom bi tabaraka wa taala mu ngi noonu kon mooy boo defee lu lenn lu baax jëm ci moom moom day def lu raw loolu fuuf ci ay waamee xéewal yi nga xam ne moom la lay dotti loo xamante ne maa laa yu'addu wala yuhsa loo xamante ne nii mënuñu koo di compter ba koy takk kon nag borom bi tabaraka wa taala loolu lay wax naan euh, bu waman taqarraba ilayya shibra taqarrabtu ilayhi ziraa waaw kon loolu la waaye du distance boo xam ne yàlla day jóge ne di daw loolu ñépp ko xam ndax borom bi tabaraka wa taala sori na lool laysa ka mislihi shay waaye comme li ma la waxoon ne la aaya yooyu ak li nga xam ne mooy wax yooyu borom bi tabaraka wa li ko wax tegal lii la mooy dafa wàcc li nga xam ne eh, dafa wàcc ci eh, eh, ba di wax ak nit ñi li nga xamante ni ñoom loolu la ñuy waxe ak noonu la ñuy xam di comprendre looloo tax te ngay dégg nag aaya yu mel noonu yu bari aaya yuy wax yu mel noonu istawa ala al ak yooyu dangay xam ne lii nekkul li nga xamante ne nii mooy ni ñu xamee ay toog ci benn bërëb ab arsh ak loolu déedéet mukk kallaa summa kallaa summa kallaa kon borom baa ngongu waaw te fii amul kenn koo xamante ne nii da taxaw ne yàlla day daw jëm ci waaji déet mooy xam nga ne mooy damay day gaaw waaw jëm ci moom ci li nga xamante ne di ko xéewal waaw di ko saxal ci lu baax loolu la nga xam ne moom la nekk waaw yusabbitu allahu alladhina amanu bil qawli sabiti fil hayati dunya wa fil akhirah waaw borom bi alhamdulillah mooy saxal ñi nga xamante ne nii ñooy woy ngëm yàlla yi waaw bil qawli sabit ci wax ju sax ji muy kalimatu la ilaha illa allah muhammadun rasulullah sallallahu alayhi wa sallam waaw ci seenug dund ak yawmal qiyam ak ca barzax borom bee leen ciy saxal kon nag mooy loolu waaw yow jaam bi defal premier part ak jéego mu njëkk waaw yow na borom bi xam ci sa ci ci sa dëggu nga moo tax mu invité ñu wooñu soññu waaw yaa ayyuhal ladina amanu taqullah ragal leen yàlla waaw dee leen topp ndigalam tey sori ay tereem wa kunu ma'a as-sadiqin te ngeen ànd ak ñi nga xamante ni ñoo ñi dëggu borom bi bu xamee ci yow ak dëggu jeex na waaw yow sa affaire baax na kon nag affaire baa ngi noonu loolu la borom bi tabaaraka wa taala di wax fii waaw ah naka noonu kontaan yi gisoon nañ ko ca xadis boo bële ñu la waxoon waaw Seydina Anas bi wallaahu la afrah waaw wallaahi lallaahu la afrah borom bee gën kontaan mooy ni muy kontaanit jaam bi buy ñëwee ci boppam. ñu ñëwaat ci borom bi tabaraka wa taala waaw waxoon nañ la ki nga xam ne mooy sangu ki mu gina jariñ mooy ki tilim waaw moo tax amoo benn bakkaar booy def ba jàpp ne yow c'est moor yow moom jarul ngay essayer jarul ngay déedéet borom bi moo tax mu ne laa taqanatu yow yonent bi sa saam yow laay wax nga waxal ma ko sama jaam yi qul li ibadiya alladhina asrafu ala anfusihim waaw ndax borom bi waxal sama jaam yi nga xam ne ñu ëppal seen borom ci seen bopp bopp bu leen désespéré bu leen ñàkk yaakaar ci yërmande yàlla ji yaatu ji inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a borom bi mooy jéggale mboolem bakkaar yi mbooleem seen kon nag day kontaan lool jaam buy ñëw di tuub malgré lu mu def moo tax amul benn bàkkaar boo xamante ne nii jaam bi mën na koo def te yërmande yàlla gi nu koo yaatu comme na nga xam ne noonu lañ la waxoon euh, li Abu Nawaas daal di woon wax nga xamante lu ama am solo la